ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim zaalika bi anna allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mawtaa wa annahu ala kulli shay'in qadiir kon suñu boroom azza wa jal di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy laayab yoom benn bi kon ginnaaw bi mu waxee bindum doomu aadama bindum nit ñi ak ni nga xam ne foofu la jaar ak ñoom waaye du wax suuf si ni nga xamante ne nii suuf si nga xam ne dafa gent daal di bekkoor ni nga xam ne noonu la ciy wàcce leen wàccee ndox mi mu nekk loo xam ne day yëngu daal di génne li nga xamante ne saxal gàncax goo xam ne gu rafet la xeetu gàncax gu ne gu rafet mu ne daalika loolee daalika mooy lii ma fi tudd loolu nga bi anna allah mooy ne daa fekk ne gis nga borom bi tabaaraka wa taala huwa moom daal xaq mooy ki nga xam ne mooy buurub dëgg bi moom dong ngeen war a jaamu ginnaaw bi mu leen wane yi nga xamante ne waxu ngeen kenn xam ngeen ne amul kenn kuy xëccoog moom ci lii nii nga xam ne moom la leen fi wax dee wa annahu ta moom boroom boobalee yuhyil mawta mooy ki nga xam ne mooy dekkil ñi deedee wa annahu ta moom boroom boobale azza wa jalla ala kulli shay'in qadir moom dafa am kàttan ci lépp wa anna saa waaye da leen a wax yii ngir ngeen xam ne gis nga ni mu def gàncax bi ak ni leen bindee jaaral leen fi mu leen jaaral ngeen xame ci kene anna saa wa anna saata kene saa gi mu leen waxoon ci njaal beenu saar bi aatiyatun aji dikkala de laa rayba fiiha amul leen ci sikki sàkka laa rayba fiiha bu leen ci sikki sàkka wa anna allaha te dëgg-dëgg boroom bi nga xamante ne mooy taxawal saa yabaasu mooy ki nga xam ne mooy dekkil man fil qubuur moom am na sañ-sañu kàttan te dina ko def mooy ki nga xam ne mooy yebal dekkil man fil qubuur ñi nga xam ne képp ku faatuñu suul la mooy boroom bi moo lay yebal ëllëg waaye mu ne wa minan naas yi am na ba léegi nag ci nit ñi ginnaaw bi yi yépp leeree bari na ci nit ñi ñoo xamante ne nii façon bii lañ mel man ka nga xam ne yu jaadilu day dàggedee fillaahi ci borom bi tabaaraka wa taala bi gayri ilmin ci loo xam ne amu ci benn xam-xam wala hudanta amu ci njub de wala kitaabi muniir te amul benn téere boo xam ne bu leer la bu am leer boo xam ne day ñëw di ko wax ni noonu la deme noonu la deme mooy bokkaaleel sa borom waaye it gëmal ni sa boroom daal du dekkal kenn loolu amul benn téere bu boo leer bu borom bi ma sa wàcce boo xam ne mën na ñoo sëkkandiku lii nii mooy day wax ba léegi boroom mufassiruna rahmatullah alayhim dañ naan Nadr ibn al-Harith la ba léegi am ñu ne way Abu Jahlin la am ñu ne way ñoom ñëpp la rek mooy ñooñu dañ leen a tudd noonu waaye ñoom ñëpp yéefaru Quraysh yi waaye yéefar buy ñëw ba àddinay tukki mel nii yow it lay waxal rek mu ne saaniyaa ci bokk na nag ci ay jikkoom mooy koo xam ne day lem doq gi daal di wuutal daal di xool fële mooy buñ koy wax alquran di ko wax dëgg au lieu mu nangu ko waaye takabburan ngir réeréelu day tax day wane du mooy mooy saaniyaat fii day lem li nga xamante ne mooy wàllam ga li nga xamante ne nii mooy mooy lexam nga xool fële ngir lan doq gi lem ko ngir bañ a dégg-dégg li yudil la ngir mu sànk nit ñi an sabilillahi comme que kilifa la bu ñuy topp moom ci boppam muy def li muy def ngir nag xëccaale ñi nga xam ne ñooy populace bi ñooy askan wi ñi nga xam ne ñoom jotu ñoo xam te ñoom la ñuy topp mu wan leen ne comme que man gëw gëmuma ko mooy ne waru ngeen koo gëm ba pare daal di lem li nga xam ne mooy mooy doxam ngi ngir bañ a nangu dëgg ngir nag nit ñi topp ko ci loolu le mu sànk leen an sabilillah wóolif li nga xam ne mooy yoonu borom bi tabaraka wa taala suñu waroon ne lahu ñeel na waajoo jële fi duniyaa ci àddina gu jege gi xis yu nag gàcce goo xam ne dina ko fi dal moo tax ñi ne an Nadr ibn al Harith yàgg nañ laa moom Badar lañ ko faat keroog moom faatuñ ko sax ci xare bi moom dañoo xare ba pare jàpp ko prisonnier dañuy dem ci yoon bi di ñibbi Madinatul Munawwara jàpp minee ñu ala saakini ya afdalu salaatu wassalaam prisonnier yi moo Uqba ibn Abi Mu'ayt ci la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daal di diglee ñu daal di leen faat foofale ki nga xam ne ci yoonu dëpp gi ca lañ leen faat ñoom ñële loolu mooy xis yi ki nga xam ne mooy dal ci ñoom waaye ku ne abu jahlin la abu jahlin moom badar lañ naq li nga xamante ne nii mooy banam la ba bakkanam ci ban bi keroog lañu ko def te kenn defu ko lu dul ay jeunes yoo xamante ne nii ñoo ko fekk daal di koy toroxal nu mu gën a suufee loolu dinañu ko dugg dina ñëw ci yooyu bu ñu ak seen insha allahu taala ci saar bi nga xam ne mooy nettali ghazwatu badrin dinañ def benn mëmbëstal mu ndaw benn résumé bu ndaw ci xare Badar ak na mu demee woon ak la nga xam ne moo ko waraloon buñ ñëwee ci saar boo bële yàgg nañ koo tudd te mooy suuratul anfaal muy saar boo bële di wax nettali bi nga xam ne moo jëm ci nettali ghazwatu badrin insha allahu taala bu boobaa dinañ gis beneen xis gi dal gaa yoo yële muy gàcce googale dal ñu mel nii ci waa Quraysh ak ñi nga xamante ne it ñoo fi ñëw ci seen gannaaw ñu xam ne rek na foofu jaaroon moom itam bu ñu jaaree sañ sànk rek borom bi tabaaraka wa taala jaar ak ñoom ñoo foofale ku ne kon mu ngi noonu de mu ne kon nag lii la lahu ñeel na ko fi dunya ci àddina gu jege gi xis yu nag gàcce wanu diiquhu ta dees na ko mosal de yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba bés pinc adaabal xariq mbugal mi nga xamante ne nii mooy mbugal mi lakke dinaa ko dinaa ko ñamal muy mbugalum safara suñu borom ne daalika boo gisee loolee nag nar di ko xaar muy gàcce àddina ba pare at ak ak lakk-lakku mbugalum lakk mi nga xam ne moo koy xaar safara waaju mel nii mu ne boo gisee lool bi maa qaddamat yadak bu ñëwee foofale nag ba malaaka mi di ko teg ñu koy teg mbugal yooyee malaaka bi ne ko zalika nag gis nga lii nii ñu nga gis nii mbugalum àddina bii nga jot dee nga nii ci ñu toroxal la te àllaaxira la fay xaar mooy safara su tàng soo xamante ne lay lakke mbugal mooy lakke boo gisee lii nag bi ma qaddamat yadak li ko waral rek mooy li nga xam ne moom la say loxo jiital li nga sa ñaari loxo la mu jiital ci mbon fii ci àddina ci weddi borom bi tabaaraka wa taala ak tooñ nit ak nekk ci loo xamante ne ndëngte looloo waral lii wa anna allaha te borom tabaaraka wa taala laysa bi zallaamin nekkul aji tooñaakoon lil abidi ñeel jaamam yi déedéet moom li mu def kese lañu ko fay ëllëg mu ne wa minan naas am na ci nit ñi ba léegi ñoo xamante ne nii man koo xamante ne nii façon bii la ñu mel de ya'budu allaha ala harf lii nag borom mufassiruna yi wax nañ ci ñu bari rahmatullah alayhim ci waa Quraysh ne ñoom kookoo taxoon ñuy wax waaye daal mooy li ñuy boro looy mbir mi lenn rek mooy ñépp ñoo xam ne nii nga mel jikko gii nga mel même bu dee na nee nga jullit nga na la leer na yaa ngi ci xottu gerte yaa ngi ci danger ndax yii mu fi wax yépp ay jikko la de du ne rek diw la ñu naan waa diw diw diw déedéet diw moomu nekkul moom karkaasu nitam noonu kese muy diw moo tax déedéet jikko ya mu jikko woon te mu nekk yu ñaaw moo tax mu daal di agsi ci teen yi nga xam ne teen yi alkande kon mu yi am na léegi man koo xamante ne nii ya'budullaha ala harf moom day jaamu borom bi tabaaraka wa taala ci wàll mooy lan moom diine ju neex la xam de waaye yow mooy lislaam daal bu ji nekkee moom na ay mbiram di dox fekk mbir yee ngi daal dina nangu daal moom naan ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah moom daal la mbir yi dox voilà buy dox daal mooy ah l'islam daal mooy diine dëgg waaye bés bu commencé ay mbirum commencé am ay ay ay rëq-rëq mbir yi commencé doxatul am njàngam commencé sooxe liggéeyam ba mu amoon ñu commencé ko licencier mu gis ne waaye lam amoon salaire am wàññi nañ ko wala sax dàq nañ ko chômage bi mu doon touché bu dee ko ñi nga xam ne dañuy touché dal di nañ koy dagg wala yi nga xamante ne otoom bi mu fi amoon daal dinañ xale yi lakk nañ ko te amul woon kenn ku dimbali amul dara loo xamante ne nii fu mu mën a amee leneen la nga commencé nag mu gis ne nag jàpp ne nag ah kon nag mbir mi daal islam gii ñuy wax war nañ koo seetaan loolu nag mooy jikko ji nga xam ne nag baaxul moom la borom bi tabaaraka wa taala di wax fii. kon nag moo la mu ne kon am na ci nit ñi man ya'budullaha koo xam ne day jaamu borom bi tabaraka wa taala ala xarfin ci wàll loolu nag muy leeral ala xarfin ci wàll googu mooy lan fa in asaabahu ko laalee xayrun mooy yiiw ay mbiram di dox comme niñ ko waxee léegi itma'anna bi nga gis ko mu dal ci loolu lale waaye yaay moom kay wax masha Allah yo masha Allah gi bon waxu ko ngir sant yàlla de non mooy aada rek gulaam ne ñu tàmm ak fa mu dëkk ñu naan masha Allah waaye daal mu daal di dale nga foog ne moom diine l'islam gii mu ne mooy ne da cee jàpp ndekete yoo moom li dox li muy doxal kese ne ay mbiram di dox kese tax muy wane nii nekk ci di wane ne moom jullit kenn ginu koo doon waaye way na saabat fu waaye bu ko laalee fitnatul loo xam ne fitna la gu borom bi daal di koy teg nga xam ne ay comme li ñu waxoon sànk yëpp yi mu amoon yooyu mu ñàkk ko inqalaba nga gis ko mu daal di dellu ala wajihi daal di dellu ak xar kanamam nga mooy daal di dëpp daal di wane gannaaw li nga xam ne mooy diine ji nga xam ne moom la jàppoon mu jàpp ne daal ndeke l'islam ku ci ne lépp war a neex boo ngeen commencé xiif wala maral wala ngeen jekki di ñaan du dal rek mooy gisee ni ñaan gisuñu ko mu bàyyi ne ah lii dal du diinay dëgg koo na naan inqalaba ala wajihi mu daal di dellu li nga xamante ne mooy ca xar nga xam ne moo ne woon ci moom suñu boroom ne ku mel nii nag moom xasira dunya wal kii de moom xam nga ku mel nii perte na fii ci àddina ndax dundam moom de toute façon boroom day def ne moom nit ki da koo bind fii kaat da koo bind ci tësk see kër kër léegi nag mu foog ne àddina bi léppay neex lépp nekk daal moom cours d'eau bu simple buy jàll lool boroom bi defal ko kenn il faut mu am des hauts et des bas yoo xamante ne jamonoy neex ak jamonoy naqar kon nag kooku moom bu dee daa foog ni léppay neex kooku kay moom perte na fii ci àddina wal aaxira te alaaxira perte na fa ndax ba mu delluwaatee gëmatul yàlla parce que lam doon am amatu ko li nga xamante ne mooy yagoo doon nekk ci poosam magasin am yi waaye tamit santé ba bu metti dalee mu génnaat ci diina ji nga ne moos perte na fi nga xamante ne mooy alaaxiram de zalika suñu borom ne loolee huwa lii dal waajubel nii huwa moom dëgg-dëgg alxusraanu mooy pertange al mubin bi nga xamante ne nii guleer la te koy wane mooy yadu ndax moom mu ngi woobu boobaa mu ngi jaamu min dunillahi wallif borom bi tabaaraka wa ta'aala maa koo xamante ne nii moom mantar ruuka muy jaamu ndax ku la ne bàyyil yàlla rek jëm loola ay idée mooy boppam la lay jaamuloo ndax bu la nee sawaay soyez libre c'est la liberté léegi nag la fiy tegal ay règles yoo xam ne moom moo koy teg nga xam ne moo la la la la nga xam ne moo borom balam la waroon a wax defal ngay bañ ba defal bul def waaye defal ngay def bul def nga bàyyi keneen ab jaam ni yow tegal la loolu ba pare tudd ko liberté kon yadoo bu dee xërëm la nag moo gën a tee ñàng yadoo mu ngay jaamu min dunillahi wali borom bi tabaaraka wa taala maa laa yadurruhu loo xam ne du ko lor ndax manu koo lor de lor ci borom bi loxoy borom bi la ne wa maa laa yanfa'u waaye mu ngay ñaan di jaamu koo xamante ni nii du ko jariñ dara ndax ab système manu laa jariñ nit it manu laa jariñ jariñ ci loxoy borom bi la ne daalika loolee huwa dalaalul